a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin almabcuusi raxmatan lil caalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at bi ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi mu dëppoog li nga xam ne mooy génn àddinaam moom salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi gisoon nañ ci jotaay bi weesu agsi woon nañ ni mu génn àddina comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha daldi nettalee ci xadiis yi nga xam ne ñoo nekk ci musnadu al imaamu Ahmad wa kadhalika as-sahihayn di nettali ni nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina gisoon nañu it riwaaye yaay ummu salama wa kadhalika gisoon nañu riwaaye yi nga xamante ne nii mooy riwaayaay seydina anas ibn malik radiyallahu taala ana ci lan la mujje tudd moom la mujje wax ci ay kàddu bi nga xam ne ci lay génn àddina moom sallallahu alayhi wa sallam ñu waroon a continuer ba léegi ci wàll woowu ak li ci tegu waaye gisoon nañ ko ci bés boobu noon def ci la génnoon xëcc rido bi ci suba gi laata muy génn àddina xëcc rido bi moom salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi bi nga xamante nii ci la xëcc rido bi gis saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum nekk ci li nga xamante ne mooy ci julli nekk ci julli ba ñu gis xar kanamam gu leer gi moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu daldi seyna anas ibn malik ne xataa tuutee des nit ñi seen julli ji xaw a am daralu ci ne mu daldi leen def siñ na leen continuer leen ginnaaw bi mu kontaane ci lim gis gim leen gis noonu le mu daldi kontaan lool moom salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi a loolu kon gisoon na ñi nga xam ne moom la doon wax moom alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne moom la mujjee ci ay kàddu comme ni mu mujjee ci ay kàddu salawaatullahi wasalaamuhu alayhi am na yeneen riwaaye yu wax ne yeneen kàddu la mujjee wax comme ni nga xam ne noonu la al imaamul xaakim raxmatullahi alayhi daldi nettali Euh, ne lim mujjee wax mooy dafa tudd màggug jalaalu rabbin jalaalu jalaalu rabbin rafiic loolu al imaam alxaakimu raxmatullahi aleyhi daal dina koy tudd tamit muy xadiis boo xam ne seydina anas la ko jële mu ne na aaxira ma takallama bihi jalaalu rabbi rafiic lu mujj seydna anas ibn malik mu ne li mujj li nga xam ne moom lu tudd mooy jalaalu rabbi arrafiic màggaayuk sama boroom mi nga xam ne arrafiic mooy ki kawe féete ñépp féete lépp kaw waaye li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy li nekk ci saxiixayn comme ni ñu ko gise woon allahumma ighfir li warhamni wala alxiqni birrafiqi al a'la ak arrafiq al a'la allahumma arrafiq al loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër ci wax yépp comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna Eh, yooyu am na yeneeni riwaaye yoo xam ne ku mel ni as-sayyidatu Aïshatu eh, radiyallahu taala anha nettali nañu nettali na ko comme tuddoon nañu riwaaye boobu mooy riwaaye imaamu Ahmad am na ay shawaahid bi sanadin xasanin ci saxiix yi am na ci ay shawaahid wa kadhalika naka noonu it am na al imaamu abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi aleyhi daal dinay solo yenn côté yi solo na am na lenn loo xamante ne ni daal na ko ci solo wa geyre ah mooy xadiis bi nga xam ne moom la al imaamu ahmad ci musnadu as-sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala musnadu as-siddiqati musnadu as-siddiqati Aisha bint as-siddiq radiyallahu anhuma foofale la ko al imaamu Ahmad daldi tudd al imaamu Ahmad mu ne haddathana Bahzun mu ne xaddatanaa nettali nañu bahzun di bahzum na asad abul as abul aswadi albasariyu raxmatullahi aleyhi qaala mu ne xaddatanaa xamaadu bnu salama mu ne keneen nettali mooy xamaad ibnu salama ibn muy muy muy xamaad ibnu salama ibnu dinaar albasariyu abu salama raxmatullahi aleyhi at-Tamimiyu mawlaahum moom moo nett mu ne qaala axbarani Abu Imraan al-Jawni mu ne ki ko nettali mooy Abu Imraan al-Jawni di Abdulmalik ibn Habib al-Azdiyu Abu Imraan la siiwe woon al-Jawniyu al-Basriyu raxmatullaahi alayhi moom moo ne an Yazid ibn Babanus mu jële nettali bi ci Yazid ibnu Babanus mu jële ko ci taabi'i boo xam ne muñ naan Yazid ibn Babanus al-Basriyu raxmatullahi alayhi annahu qaala ci la doon waxe naan dahabtu ana wa saaxibun lii ila Aishata fasta'dhanna alayha fa alqat lana wisaada wa jadabat ilayha alxijaaba fa qaala saaxibi yaa umma almuminin maa taquuliina fi liraaq mooy xadiis boobu xam nga gisoon nañu ko nga xamante ne nii Yaziid ibn Baabanuus alayhi raxmatullah nee na dama ànd ak sama benn àndandoo ñu daldi dem ci ki nga xam ne mooy yone ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha après ñu ki ma àndal nag bañ demee mu koy laaj nee na biñ ñëwee mu sànni benn ab euh, wisaada ab njegenaay ngir ñu man ci daal toog toog ci lu nooy mu xëcc xijaab gi nee na ki ma àndal naan ko maa euh, yaa ummal mu'miniin yow ndaw jigéen ñi maa tax ndaw jullit ñi way ngëm yàlla yi maa taquliina lan ngay wax fil iraq fekk ci mbërëg la doon wax mooy bam naan ko lan mooy mu ne leen wamal iraq ah bien na bi waa ji laajee loolu ma dóor mbagg mi tël mu ne ma euh, euh, yow yaa ngi ma aadayta axaak yaa ngi wékki mbaggum comme si yaa ngi wékki mbaggum sa mbokk mi di lor nga ko dóor bii nga ko dóor saf na di waaye mu ne ko lan iraq man iraq almahid ne ko bul wax lool qulu maa qaala allah almahid day leen wax almahid comme li borom bi wax xadiis boobu noonu nettali na fi faatug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne fa baynaa ra'suhu zaata yawmin ala mankibayya id maala ra'suhu naxwa ra'si mu ne benn bés fekk mu leen di nettali feebaru yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi mu ne benn bés boo xamante ne nii mu ngi woon ci feebaram bi boppam ne woon ci sama mbagg id maala ra'suhu nahwa ra'si boppam bi daldi retourné wu jéng sama côté bopp man sayyidatu Aïsha nee na ma fa dhanantu annahu yuridu min ra'si xaaja ma foogoon ne dafa soxla woon ci sama bopp bi benn lu soxla nee na fa xarajtu nee na fa xarajat min fiihi nuqtatun baarida mu daldi eh, nutfatun nutfa voilà mu génn eh, loo xam ne nutfa boo xamante ne nii baarida mooy ab toq boo xamante ne nii bu sedd guy la waaw nutfatun baarida fa waqaat ala sugrati naxri mu daldi loolu wadd loolu génn ci moom daldi wadd ci fi nga xam ne mooy ci sama kaw dënn bi ci suufu baat bi waaw mu sedd guy nee na faq sha'ara laha jildi ba sama yaram wi daldi ci mel ni lu ne kër mel ni lu lu lu mooy li mu yëg mu xaw cee tiit ba ba yaakaar dafa génn àddina mu ne fa zanantu annahu xushiya ma am njortuta këne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daanaka am naa ci yaqiin këne nag annahu xushiya aleyhi lii moom nekkul mooy nelaw na comme nam doon nelaw waaye faatu na fa sajjaytuhu thawban waaye bii neen dafa foogoon ne bon euh, que ne dafa newoon ci phase yu nee na ma daal di koy mais lii moom li muy niru mooy ne gaañu na fa sajjaytuhu thawban ma daal di koy muur benn yére muur kooram benn yére fa jaa umaru seydna umar ibn alxataabi radiallahu taala anhu daal di dugg si waaw fii nag lañuy commencer côté bii ginnaaw biñ gisee riwaaye yi wax lan la mujjee wax ak niñ ko yaatale woon ci jataay bii weesu yokk ci yi nga xam ne moom la limaamul xaakim wax léegi jële ci seydna anas mu ne lim mujj lim wax mooy jalaalu rabbi rafia màggaayu sama borom bi nga xam ne mooy ki gën a féete kaw ñépp mi féete kaw loolu euh, ginnaaw gi fii nag lañuy commencer ginnaaw xabaar bi bi mu amee euh, ana kan moo njëkk dugg si ci néeg bi après waaw mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina xadiis bii mu ne bi sayyidatu Aïsha nee na bi liy xewee ba mu sàng ko muur yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa jaa Umar wal Mughira ibn Shu'ba mu ne seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa nahnu fi ñu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad musnadu siddiqatu aishata radiyallahu taala anha wa ardaaha bint siddiqi ci xadiisu yazid bnu baabanuus eh, raxmatullahi aley eh, mu ne seydna umar ak seydna almugiira agsi fa jaa umar walmugiratu bnu shu'ba fasta'dana ñu daldi laaj ndigal ngir dugg si fa adintu lahuma wa jazabtu ilayya alxijaaba nee na ma jox leen digal taxaw ci bunt bi nuyoo wala daal ñu def luy wane ne dañoo bëgg a dugg si nee na ma daldi leen jox ndigal ñu dugg si fa lamma danawaa min al baabi qaala al ñu dugg ci bokk biñ dugg see bokk ah, nee na man ma xëcc wa jazabtu ilayya alxijaab sayyidatu Aïsha radiyallahu anha daldi xëcc muuraay bi ci boppam après nee na bi ma defee loolu nag ñoom ñu agsi seydna omar fa nadara omaru ilay seydna omar ñëw xool gis fi nga xam ne moom la sayyidatu Aïsha fi yonent bi alayhi salaatu salaam tëdd mu daldi koy sàng ndax génn na àddina nee na ma xool seydna omar xool bi mu xoolee ne ah waa ghashya maa ashadda ghashya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa ghashya woona phase bu metti bi yonent bi alayhi salaatu nekk ci feebaram bii nga xam ne léeg-léeg da koy daaneel comme nii daaneel ko ba daanaka moom alayhi salaatu day day mel ni kuy nelaw mu ne waay waay woo naa waay mettitu feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee loolu nee na ah summa qaama ndax dañu sëgg xool gis mbir mi ñu ne a ah, kii de yor Seydina wax lool waaye Seydina al-Mughira daal dinay xam li xew moom mu ne biñ ñëwee ba jege bunt bi qaala al-Mughira Seydina al-Mughira ibn Shu'ba Sayyidatu Aïsha mu ngi leen di dégg nee na mu ne ko mu ne ko euh, euh, Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ne Seydina Umar ne ko yaa Umar ne ko yow Umar maata Rasulullah ne ko yow Umar ibn al-Khattab euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam mii ñu gis ñu wan ko ginnaaw nii di dem yow dangaa foog ne ci phase yu dafa dafa dafa nekk ci phase yu metti yooyu ci feebaram bi waaye du loolu de yaa Umar maata rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndaw li yàlla li génn àddina waaw génn na àddina waaw Seydina Omar ne ko kadat bal anta rajulun taxuusuka fitna inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam la yamuutu hatta yufniya allahu almunaafiqiin waaw waaw ne ko kadabt wax nga lu amul yow al-Mughira bal anta rajulun taxuusuka fitna ah yow al-Mughira yow daal nit nga ndekete koo xam ne yow fitna moo jaxasoog yow ah ba nga taxaw naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn na kon yow fitna moo la yéeg jaxasoog yow ba noot la ngay wax wax ju graawe nii te rëy nii te ñàkk nekk dëgg nii naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génne àddina nga ne génn génnul àddina inna rasulallahi kaay nag yow wal Mughira nag ma wax la nag li xew waaw inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam déglu man Omar ibn al ma wax la nag li xew waaw mooy lii ma lay wax moo am yow al-Mughira waaw inna rasulallahi sallallahu alayhi la yamuutu hatta yufniya Allahu al-munaafiqiin waaw yëgal ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam du génn àdd du àddina lu dul këne dina jeexal naafiq yi waaw lu dul ne dina jeexal naafiq yi te naafiq yaa ngi fi yow al-Mughira nga bëgg a wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam génn na àddina kadhabta bal anta rajulun ko fitna waaw wax nga lu amul yow ndeke nit nga koo xam ne fitna moo jaxasoog yow war la ba ba noot la ngay wax wax ji léegi Seydina Omar nañ continuer riwaaye bi après nañ ñëw ci yeneen riwaaye yi noonu la génn dem ci jàkk ji yor jaaseem ne képp ku ma dégg mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn na àddina rek man Omar dinaa tàqale sa baat ak sa doq waaw sa bopp ak sa baat laay tàqale dama lay sama jaasi jii laa lay raye léegi waaw loolu dinañ ñëw ci riwaaye yooyu nañ continuer riwaaye bi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha muy wax ñoom Yazid ibn Babanus rahmatullah alayhi ak kim àndal di leen nettali ne bi sayyidna Omar waxee loolu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam du génn àddina lu dul mu jeexal naafiq yi qaalat sayyidatu Aïsha nee na thumma jaa Abu Bakr waaw sayyidna Siddiq daal di ñëw dina ñëw ci saxiixa yi ni riwaaya yi nan la sayyidna Siddiq ñëwee ak fan la newoon fi mu newoon xam nañ ko gis nañ ko jataay bii weesu xadiis Seydina imaam az-Zuhri bi bi mu jëlee ci ki nga xamante ne mooy Seydina Anas mu ne yonent mi alayhi salaatu bi mu génnee ci fajar gi noonu dafa ñépp jàpp ne yonent mi alayhi salaatu salaam daanaka wér na moom ba Seydina Siddiq daal di nit ñi tasaaroo ña newoon ca jàkka ja ñu dem ña fa newoon di xaar ay nouvelle ñu dem Seydina Siddiq daal di dem ci soxnaam sa nga xam ne moo nekk ci as-Sunh ci awaali al-Madina kon foofu la newoon sëyn foofu la ko euh, euh, euh, tàgget yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekke sayyidatu Aïsha mu ne thumma jaa Abu Bakr ginnaaw gi sayyidina Siddiq di sama baay agsi fa rafa'tu al-hijaab bi mu ñëwee comme que maag moom rekk a fi nekk xijaab gi ma tegoon ndax Seydina Omar ak Seydina al-Mughira bi ñu bi nga xam ne ci lañu doon laaj ngir dugg si xijaab gi ma defoon ma dindi ko nee na mu daldi agsi moom Seydina Siddiq bi mu agsee lan la def fa nadara ilayhi mu xool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy xool koor bi yëkkati xijaab gi liñ ko sànge xool xar kanam bi fa qaala moom as-siddiq mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maata rasulullah allah seydna siddiq ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mooy ñun de ci yàlla lañ bàyyeekoo buur yàlla de moo ñu bind moo ñu sàkk te wa inna ilayhi raaji'uun te ci boroom boobu ci moom lañuy dellu moom lañuy dellu moom boroom boobu tabaaraka wa ta'aala maata rasuulullah ah, ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina allahu akbar laa ilaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillah ñun de ci buur yàlla lañ jóge ci buur yàlla lañ jóge wa inna ilayhi raaji'un te ci buur yàlla moom lañuy dellu maata rasulullah ndawal yàlla li génn na àddina waaw mu nekk lu rëy lool mu nekk lu rëy rëy lool lool Seydina Siddiq émotion bi jàpp ko waaye gis nga malgré tout tudd na li nga xam ne wa bashir saabiriin di alquran wax waaw wa bashir saabiriin ñi nga xam ne ñooy way yàlla ñi way muñkat yi nga xam ne ida asaabathum musiba bu leen musiba dalee qaalu lan lañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillah ñun de ci buur yàlla lañ jóge wa inna ilayhi te ci buur yàlla lañuy dellu waaw akbar ci buur yàlla lañu jóge te ci buur yàlla lañuy dellu loolu la seydina siddiq wax daldi ciy teg maata rasulullah ndawal yàlla li génn na àddina allahu akbar waaw sayyidatu Aïsha di continuer mu ne thumma ataahu min qibali ra'sihi fa hadara faahu fa qabbala jibhatahu jabhatahu thumma qaala wa nabiyyaah thumma rafa'a ra'sahu thumma hadara faahu wa qabbala jabhatahu thumma qaala wa safiyyaah summa rafa'a ra'sahu wa hadara faahu wa qabbala jabhatahu wa qaala waa xaliila Allah Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu ne mu dikkal euh, kooru yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci côté bopp bi mu ñëw ci côté bopp bi daldi sëgg wàcce gémmiñam ba ci jëwu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa qabbala waaw mu daal li nga xam ne mooy mooy bi mooy jëbi ginnaaw gi qaala moom as mu ne waa Safiya waa waa Nabiya boobu waay woonaa yonent bi ay waay mooy waa bi nga xam ne waawu jooy la nit ki booy jooy waa nabiya woo naa suñu yonent bi génn na àddina summa ginnaaw gi mu jógaat rafa'a ra'sa bi mu waxee lool mu yëkkatiwaat boppam summa xadara faa mu wàccewaat gémmiñam wa qabbala jabhata daldi waat foonaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci diggante ci ci kii bi nu mu tudd bi ci front bi summa qaala mu teg ci ne waa safiya ay waay woona ki nga xam ne moom la buur yàlla hein daldi tànn mooy ki buur yàlla tànn tamu sell ki buur yàlla sellal tànn ko ay waay woonaa ko moom mii alayhi salaatu wassalaam thumma rafaa ra'sahu wa hadara faahu wa qabbala jabhata mu defaat la même chose yëkkatiwaat boppam wàccewaat gémmiñ gi ba ci jëwu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa qabbala jabhata mu daal di fóonati ñetteeli yoon li nga xam ne mooy e, front bi muy jëwam wa qaala ne waa xalilaa woo naa xarit bi nga xamante ne mooy xaritu yàlla bi waa xalilaa maata rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne maata génn na àddina rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa lii la Seydina Siddiq def dinañ ñëw ci riwaaya saxiixay ni dañuy nekk riwaaya par riwaaya insha allah fa xaraja ila al masjid wa Umar yaxtubu an-naas wa yatakallamu wa yaquul inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam laa yamuutu hattaa yufniya allahu al munaafiqiin nee na bi mu paree lool mu dafa delloo comme ni ko yeneen riwaay yi wane dafa delloo mbalaan ni miñ tegoon yonent bi mi bi mu kiiwee ginnaaw bi mu kiiwee xar kanamam gi daal di koy fóon ci jë fóon ko ñetti yoon Seydina Siddiq génn ci jàkke ji mu ne wa Umaru yaxtubu an-naas fekk Seydina Umar mu nga fa taxaw di xutba nit ñi di leen wax lii la leen doon wax wa yatakallam di wax bokk na ca lam leen di wax wa yaquul naan inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laa yamuutu xatta yufniya allahu almunaafiqiin waaw naan ndawal yàlla li du génn àddina lu dul buur yàlla jeexal naafiq yi te naafiq yee ngi fi waaw waaw inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laa yamuut waaw laa yamuut du faatu xatta lu dul mbete yufni allahu ba ni buur yàlla di jeexale naafiq yi fa takallama abu bakar seydna abu bakar bàyyi seydna omar di wax fee dinañ gis ci yeneen riwaay yi à vrai dire lan la ko seydna siddiq wax waaw parce que bi mu ñëwee fekk seydna omar di wax nit ñi nit ñi di ko dégloom seydna omar mu yor jaaseem tanaan ba pare am na leneen lu mu ku fi wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àddina naa baatam boppam ak baatam dina ñëw ci riwaaye Seydina Mawlana ibn Abbas ak ñoom kon ñu continuer fii Seydina as-Siddiq gis li Seydina Omar di wax mu bàyyi ko fee fa takallama Abu Bakr Sayyidatu Aïsha ñu ngi ci musnadu imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne Seydina Abu Bakr ñëw ci jàkka ji bàyyi Seydina Omar di wax waxam yi mu daal di wax ne lan la wax fa xamida allah wa athna alayhi sant buur yàlla wa athna alayhi mu daldi di koy bàkk summa qaala ginnaaw gi mu ne inna allaha taala yaquul mu wax di xutba nit ñi bàyyi Seydina Omar moom mu ngi fee di wax moo tax yeneen riwaay day wan ne Seydina Omar bi muy wax nit ñi ñu ngi Seydina Siddiq ak si di wax dañu ko fa bàyyi ñëw ci as Siddiq ñépp taxaw ci kanamam di ko déglu ñuy toog ñépp toog di ko déglu Seydina Siddiq ne inna allaha ta'ala yaqul mu ne leen borom bi tabaaraka wa ta'ala de ne mu ngi wax ci alquran ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun mu ne leen borom bi tabaaraka wa taala nee na innaka dëgg-dëgg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayitun da ngay génn àddina wa suuratu zumar aaya 30 innaka génn àddina waaye ñoom ñii dañuy génn àddina mooy kuffaaru Quraysh yi temps yi naan natarabbasu bihi raybal manuun nañ ko fi bàyyi ba faatu jël ko mu jeex ay mbiram jeex ñu continuer ñun ci di doxal suñu programme ak ni nga xam ne ñun waa Quraysh noonu lañ xamee ak suñu yàlla yi ñuy jaamook yooyu suñu boroom ne ko innaka mayyitun waaw innaka mayyitun wa innahum mayyitun waaw Sayyidna Siddiq wax lool waaye dafa wax aaya bi ndax suñu boroom foofu dane innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyaamati inda rabbikum taxtasimuun waaw innaka wa innahum mayyitun ne yow yonent mi aleyhi salaatu yi da ngay génn àddina wa innahum mayyitun loolu mooy te ñoom it dañuy faatu summa ginnaaw gi innakum yéen ñépp ay 31 bi yawmal qiyaamati bés pécc inda rabbikum taxtasimoon fa seen boroom fa la ngeen di seen xuloo yi ngeen doon xuloo mooy xëccoo bi ñii naan ñoo nekk ci dëgg ñii ne déedéet yenent ma lay saa saam di leen woo ñu ne nekkul ci dara ñun ñoo nekk ci dëgg suñu boroom ne nag fa buur yàlla seen boroom bu ngeen faatoo yéen ñépp foofu la ngeen leen foofu la buur yàlla di régler seen diggante xuloo bu mag bi foofu la mooy ne kenn dëgg rekk kay feeñ ndax àddina bi dangay wax boroom dëgg day wax boroom ki amul dëgg di wax mu ne xatta faraga min al mu dal di ciy teg moom seydna siddiq mu ne wa maa muhammadun illa rasul mu ne boroom bii day wax ne al quraan waaw wa maa muhammadun illaa rasuulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila aw qutila inqalabtum ala anqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu shaakiriin sayyidina siddiq suuratu ali imran aaya 144 mu ne te alquran suñu borom nee na wa ma muhammadun illa rasul saxaaba yépp taxaw di ko déglu toog di ko déglu ñépp bàyyi Seydina Omar mu taxaw fële Seydina Omar radiyallahu anhu mujj fa mu nekk fa la taxaw di déglu li as-Siddiq di wax Seydina Siddiq ne wa ma muhammadun ne alquran te suñu borom nee na xam nga ne inna allaha ta'ala yaqulu innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum inda rabbi yawma alqiyaamati inda rabbikum taxtasimoon tekki ne suñu boroom nee na wa maa muhammadun illaa rasulun qad xalat min qablihi rusul mu ne suñu boroomi nee na wa maa muhammadun seydinaa muhammad mii di suñu yonent bi nekkul illaa rasul lu dul ndawam la borom bi tabaaraka wa taala qad xalat romboon na fi jiitu woon na ko min qablihi lu ko jiitu woon jaaroon na fi lu ko jiitu woon ar rusulu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam waa afa in maata aw qutil léegi man borom bi dama leen di laaj yéen ñi ne yéen ko gëm afa in maata est-ce que yonent boobu di seydinaa muhammad mii bu génnee àddina aw qutila walla ñu fat ko inqalabtum ala aqabikum da di dellu seen gannaaw mooy dellu ca kéefër ga ngeen nekkoon ginnaaw ba ngeen ba'da an najjaakum allahu min al kufr atanqalibuuna ala aqabikum kaafiriina ba'da an kun an an an an an asbahtum muslimiin laaj la mooy suñu boroom ne afa in maata est-ce que nga xamante ne sama ndaw la te am nañu ko jiitoon ay samay ndaw yu ko jiitu yoo xam ne jaaroon nañ fi it faatu nekkatuñu fi est-ce que moom mii bu faatoo wala boog ñu faat ko inqalabtum est-ce que di dellu ala anqabikum seen gannaaw nekk waat ay yéefér ah suñu boroom ne waman yanqalib ala aqibayhi képp koo xam ne bi loolu xewee parce que yonent bi newatu fi nga ne man kon génn naa ci diine ji ah na yëg kooku na xam ne falan yadurra allaha shay'a jëfam jooju di gën génn na ci diine ji mais lorul buur yàlla dara dara dara dara wàññiwu ko dara te loru ko ah bu kenn foog ne ngëm gee gëm yàlla wala jàngale mi ngay jàngale ci diine walla boog alal ji ngay def ci yoonu yàlla wala nga koy dimbalee way ñàkk ñi wala projet jàkka yi wala projet yi nga xamante ne ñooy projet diine yi ak njirim yi nga xam ne ñoom ngay res di leen taxawu yi nga xamante ne moo jëm ci euh, puits yi ngay defar teen yeeg yooyu yëpp nga koy def ngir yàlla di ko defal xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu kenn foog ne boo téyee sa loxo ne defatuma yow da ngay lor buur yàlla dara non wa man yanqalib ala gannaawam loolu yàlla dara wa sa yajzi llahu shakirin te buur yàlla moo xel séef naa fay te dina fay ñi nga xam ne malgré bi piis wii leen dal muy li gën a rëy nattu bi gën a rëy bu leen dal muy jël gu ma jël seenu yonent mu yonent bi di sama ndaw di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu taxul ñu continuer di sant buur yàlla mooy lan di sant buur yàlla nekk ci yoon wi nga xam ne moom la leen yonent boobu bàyyi loon tegal leen fi tëral leen fi teg leen ci ne leen ne leen ci ilaa yawmiddin wa sayajzillah te buur yàlla xëlséef naa fay te dina fay allahu ash-shakirin way sant yi nga xam ne ñoo des ci seen ngëm yàlla malgré turbulence yi nga xam ne ñoo xew jamono yi hatta faraga mu jeexal thumma qaal sayyidina Siddiq teg ci ne fa man kaana ya'budu allaha azza wa jalla fa inna allaha hayyun wa man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat waaw laa yamuut fa inna allaha hayyun laa yamuut Seydina Siddiq teg ci lii la ci teg binnaaw bi mu waxee aaya yii mu ne fa man kaana ya'budu allaha azza wa jalla képp koo xam ne nag yow moom buur yàlla ngay ngay ngay ngay ngay euh, mi màgg te tedd moom ngay jaamu yëgal na fa inna allaha hayyun laa yamuut man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat képp koo xam ne seydinaa muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam nga doon jaamu de man as-siddiq maa ngi lay yëgal ne kon de sa yàlla jooju faatu na waaw mooy seydinaa muhammad de génn na àddina waaye nag wa man kaana ya'budu allah képp nag koo xam ne buur yàlla ngay jaamu ah xamal ne fa inna allaha hayyun la yamut xamal ne buur yàlla moom hayyun kuy dund la laa yamuut te ak dundam dee du ko gaaral waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ama tara ila kalimati siddiq est-ce que kalimaatam ne laa hiya kalaamu rabbil alamin huwa xayru ida mooy li gën ah allahu ahs anzala ahsana alxadiisi kitaaban mutashaabihan masaani waaw ah, allahu anzala ahsana naz moo wàcce ahsana alxadiis waaw ah, nazala ahsana alxadiis buur yàlla moo wàcce gën jaa rafet waxtaan gën jaa rafet kaddu moo tax Seydina Siddiq ñëwul di leen wax yeneen wax dane yéen seen borom bi inna allaha ta'ala yaqul innaka mayyitun wa innahum mayyitun ba pare mu teg ci wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shakirin gis nga booy wax ak nit ñi alxuraan dañ lay dégg moo tax gis nga bi muy wax lii bi mu waxee lii xam nga Seydina Omar danoon ku ko fi wax ma dagg boppam ku ma ku ku fii ne yonent bi alayhi salaam génn na àdduna ma dagg boppam Seydina Siddiq bi mu ñëwee euh, daf ko bàyyi fële ginnaaw bi mu amee li mu ko wax dinañ gis li mu ko wax ci riwaaye yi ñëw insha allah Seydina Omar continue li muy wax mu taxaw sant buur yàlla bàkk ko wax ne inna allaha yaqul inna allaha ta'ala yaqul directement dugg ci alquran wax leen fa aaya yii wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi ar-rusul waaw afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum bi mu jeexalee affaire mu ne wa man kaana fa man kaana ya'budu allaha azza wa jalla fa inna allaha hayyun laa yamuut wa man kaana ya'budu muhammadan man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha laa yamuut waaw képp koo xam ne danga doon jaamu buur yàlla ngay jaamu wa man kaana ya'budu allah kuy jaam buur yàlla xamal ne buur yàlla moom mu ngi dund du génn àddina wa man kaana ya'budu muhammadan waaye képp koo xam ne Seydina Muhammad moo nekkoon sa ilah moom nga jàppoon boroom mooy sa moom nga jàppoon yàlla ah yëgal ne fa inna Muhammadan qad maat Seydina Muhammad moom de génn na àddina tey waaw waaw gis nga tawxiid niñ koy taxawale xatta mooy yonent mu am ci buur yàlla kenn amu ko te am moo tax waaye nag ar-rabb rabb wal abd abd walaw kaana al-Mustafa salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw waaw al-abdu abd wal al al al al ar-rabb rabb buur yàlla moom borom bi mooy borom bi rek wal abdu abd jaam nag ku dul moom jaam nga même bu dee mooy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yooyu di ko saxal ci xolu nit ñi waaw ñun laa naj'aluhu ilaahan ñun du ñu ko def yàlla te tamit du ñu jël place yàlla ñu teg ko fa kallaa summa kallaa summa kallaa ginnaaw bi mu ñu jàngalee ne laa tatruuni kama atrat al yahuud wa nasaara isa ibn maryam walakin qulu abdullahi wa rasuluhu waaw yonent ma lay saar saar neew na bu leen ma tag tagal waaw di wax wax di mooy façon di jay nit di ko wax loo xamante ne di wax ba ëppal nag teg ko foo xam ne du palaasam mu ne bu leen ma def lool de comme ni nga xam ne yahuud yeek nasaraan yi noonu lañ def Isa ibn Maryam ni ñu def Seydina Isa ibn Maryam alayhima afdal alayhima salaatu wassalaam dem ba ne sax moom yàlla wal iyaadu billah mu ne bu ma kenn def loolu waaw waaye bu ngeen di wax nee leen abdullahi wa rasuluhu nee leen yoneen buñ nee leen Seydina Muhammad de bu fi kenn di déraper ba teg ma waxuma lool ne rek doomu yàlla la waxatuma nga naan ma yàlla la loolu bu ma ko kenn def waaw comme ni ko chrétiens yeeg juifs yi kii ak bokk lu mu tudd kama atrati nasara isa ibn maryam comme ni yahuud yi non euh, chrétiens yi tag tagale di wax sayna isa ba teg ko ne moom doomu yàlla la wal iyaadu billah waaw ñoom ñu ne qad ittaxada allahu walada subhaana takaadu samaawaatu yatafattarna min qawlihim waaw wa taxirru aljibaal waaw tuutee des asamaan seek xeer yeeg lépp tasaaroo wàcc dal seen kaw ndax seen wax ju garaaw yi noonu yonent ma lay saar saam ne woon bu ma kenn defal loolu waaw ñun moo tax jullit jamais mu war a tàbbi ci yooyu bu dee nag yonent bi alayhi salaatu moom moo moom la loolu wax mettre ci en garde ngir ñu bañ ko koo def nan ngay jàppe koo xam ne walla yu bu man di doon ak nu man di màgg fa yow nga ñëw ba jàpp ne waa ji yàlla la alaysa hada kufr wallahi hada kufr waaw waaw moom mi yoon jàngal ñuy wàcc nit ñi comme ni sayyidatu Aïsha wax wal xadiisu fi muqaddimi muqaddimati saxiix imaamu muslim ibn al-Hajjaaj jàngal nañ ñu an nanzila an-naasa an nunzila an-naasa manaazilahum ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay waaw moo tax Seydina Siddiq leeral loolu ginnaaw bi mu taree aaya mu ne fa man kaana ya'budu Allaha azza wa jalla fa inna Allaha hayyun wa man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat képp koo xam ne borom bi tabaaraka wa ngay jaa nga doon jaamu de xamal ne moom de moom day dundu te dee du gaaral ak dundam wa man kaana ya'budu muhammadan ku doon jaamu seydinaa muhammad nag ah yëgal na fa inna muhammadan qad maat yëgal na seydinaa muhammad moomu nga doon jaamu ah qad maata moom de génn na àddina waaw allahu akbar léegi riwaayé bi mu ne sayyidatu Aïsha di continuer ba léegi ñu ci musnad al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi xadiisu Yazid ibn Babanus mu ne bi mu waxee loolu fa qaala Umaru Seydina Umar bi mu déggee Seydina Siddiq di wax lii Seydina Umar ne awa innaha la fi kitaabillah ne Seydina Siddiq mais lii nga jàng nii mu ngi ci téere téere bi yàlla bi lii nga jàng wa maa Muhammadun illaa rasuulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shaakiriin Seydina Omar amee loolu yow Abubakar lii nga jàng awa innaha la fi kitaabillah mais lii mu ngi ci téereb yàlla bi mooy ñoom dégg nañ ko ñu bari ci ñoom dégg mas nañ dégg xam nañ ne alxuraan la mais affaire bi moo tax dafa dem ba fàtte looloon que ne ah, pour temps suñu boroom waxoon nañu lii fekk ci yonent yi génn àddina moom la ko wàcce woon aaya bii ñun mu ngi mel ni ma suñoo dégg aaya bi yàlla mu ngi mel ni ma suñoo dégg aaya bii te pourtant mimma anzala allahu ala nabiyihi muhammad alladi maat salawatullahi wa salaamuhu alayhi alors que aaya yii as-Siddiq jàngkat bokk na ci li suñu borom wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi génn àddina léegi mu ne ko awa awa innaha la fi kitaabillah mais aaya bii mu ngi ci ngi ci téere bi yàlla bi kon Seydina Omar ne ma sha'artu annaha fi kitaabillah man de yëguma woon ne sax ci bi yàlla bi la parce que saxaaba yépp ñoom mokkaluñu woon alquran te gis nga lii nii yàlla <laughs> allah am na nag ci ñoom ñoo xam ne ñoom xamoon nañ ko ñoom Seydina Ubay ñoom Seydina Zayd ibn Thabit ñi nga xam ne wattu woon nañ ci mokkal ci alquran ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Uthman ibn Affan Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ñoom xamoon nañ ne lii ci la mooy lii lan lay won day wane ne saxaaba yëpp mokkaluñu woon alquran jamono yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Omar moo tax mu ne awa innaha la fi kitaabillah mais lii mu ci téere bi yàlla bi man de ma sha'artu annaha fi yëg ne lii ci téere bi yàlla bi la nekkoon kay man sama wax ji kon li ma doon wax al-Mughira ndekete moo Mughira moo amoon dëgg kon li mu wax dëgg la maata rasulullah kon ndawal yàlla li génn na àddina ndax suñu suñu borom waxoon nañu ko te aay dafa bari innaka mayitun wa innahum mayitun yooyu yëpp say naa wax yii yëpp mooy pourtant ñu ko doon benn affaire la mooy soo xamu kon war na na ko waaye tiis wi moo rëy ah musiba gi moo rëy ba fàtteloo ko yooyu nga xam ne pourtant mu ngi ci alxuraan moom xam na ko bu dul aaya yii sax say na Siddiq tudd am na yeneen yu bari yoo xam ne day tudd na yonent bi aleyhi salaam day génn àddina waaw mais tiisu wi dafa leen a fàtteloo waaw waaw ansaahumul mu ansatuhumul musiba ha amsathum al musiba al musiba maa xafidu min musiba gi da leen a fàtteloo yoo xam ne kat mokkaloon nañ ko te xamoon nañ ko ci téere bi yàlla bi seydna omar kon mu ne maa awa innaha la fi kitaabillah maa sha'artu annaha fi kitaabillah thumma qaala omar sayyidatu Aisha nee na ginnaaw gi seydna omar radiyallahu lii nii après la mooy li muy wax nii après la moo tax nañ yem nii après buñ ci accès dinañ ko wax léegi lii nii kon gis nga benn riwaayaango boo xam ne gis nga mbir yi ni Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu doxale ah léegi xoolal ah, riwaaya bi nga xamante ne nii moom la al imaam ibn abi shayba waaw li al imaam ibn abi shayba daldi solo raxmatullaahi alayhi mu ne anna aba bakrin marra bi umar bi umara wa huwa yaquul maa maata rasuulullah Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi dafa soloo jëlee mu ne mu ne anna Aba Bakrin Seydina Abu Bakr marra bi Umar wa huwa yaqul keroog bi mu génnee ci yonent bi alayhi gis néewu yonent bi alayhi dafa génn jugg ci jàkka ji bi muy ñëw ci jàkka ji la jaar la romb waaye bi mu génnaatee Euh, yeneen riwaay dina dina dina ko leeral mais côté bii nañ kiiwe nii jeexale ko insha allah kon al imaam abu bakr ibn abi shayba mu ne anna aba bakrin mu solo ko ne seydna abu bakr xadiis bi qad rawaahu mawlaana ibn umar mawlaana ibn umar moo ko soloo riwaaya boo xam ne imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba moo ko soloo mu ne anna Aba Bakr mawlaana ibn Umar di Abdallah ibn Umar mu ne Seydina Abu Bakr dafa romb sama baay di Umar ibn al-Khattab wa huwa yaquul romb Seydina Umar ibn al-Khattab mu taxaw naan ah lan la doon wax maa maata rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa laa yamuutu hattaa yaqtula Allahu al-munaafiqiin waaw mu ne <laughs> Seydina Siddiq mu ko fekk ci jàkka ji bi muy ñëw di wax ak nit ñi romb Seydina Omar taxaw ñépp toog muy wax naan maa maata rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla li faatuwut waaw wala yamuutu xatta yaqtula allahu almunaafiqiin te du nag faatu lu dul ne buur yàlla dina faat naafiq yi foo jaar buur yàlla ja jeexal naa fiq ba pare yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina buur yàlla dina leen faat te ki te ki muy jaarele faat googu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nan lay faatoo mawlaana ibnu umar mu ne wa kaanu adharu al istibshaara wa rafa'u ru'uusahum kanta naafiqi ya Allah gis nga xabaar bii ni muy tiise ci jullit ñi way ngëm yàlla yi mais noonu la nekk xabaar bu neex ci naafiq yi mooy génnu yonent bi alayhi salaam àddina mais naafiq yi dafa mel ni dañ leen a jéngoon takk leen yeew leen mënuta leen point et pied lié ñu takk leen bi yonent bi alayhi salaam génne àddina ñoom bi ñu yëgee xabaar bi mais dañoo bëgg ah ouf ngandum de soulagement oh. <sighs> ay jàmm dikkati na waay mooy bu ko defee parce que yonent bi alayhi salaam ma doon tere ñu gën a wane seenu caay-caay moo tax après vite lañ koy wane ne génn nañ ci l'islam après ñenn ñi ci ñoom ne bon ni ñuy def mooy dañu naan yenn piliers l'islam yi lañu naan duñ ko def waaw ba pare fexe convaincre képp koo xam ne noonu nga mel waaw seydna mawlana ibn Umar mu ne wa kaanu azharu al-istibshar wa rafa'u ru'usahum waaw dañoo wane woon ak mbégte waaw allahu akbar wal iyaadu billah feejal al istibshar seenu mbégte mbég lan parce que yonent bi alei satu salaam génn na àddina wa rafa'u ru'usahum ñu commencé nag di yuqamte koo ko yëkkati seen bopp yi nga xam ne dañ koo sëggoon ndax kat alquran da doon ñëw di leen di leen di leen di leen dénicher ñuy laqatoo seen yu bon mu ñëw gis ngeen suratu tawba al-faadiha bi nga xam ne moom la Mawlaana Ibn Abbaas doon al-faadiha moom moo fadahatil munaafiqiin moo wuññi xaw wi yu ñaaw munaafiq yi ñu doon nëbb wa minhum wa minhum yi ñu doon gis suuratu Tawba bi nekk ghazwatu Tabuuk léegi nag kooku doon wuññi seeni mbir di leen ko wan bu ñu laqee dara suñu borom ñëw ne ko diw mii naafiq la wala lii mu def lii kii defu naafiq ya idaa jaa'aka al munaafiquuna qaaluu nashhadu innaka la rasuulullah ka nga xam ne moom la suñu borom doon wàcce ne waxuñu dëgg mooy idaa jaaka bu la dikkalee almunaafiquuna naafiqi xaalu ñu nga naan inna ñun de la rasu nashhadu ñu ngi seede annaka yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam la rasulullahi ndawal yàlla la ka nga xam ne nag moom la suñu borom doon wàcce ci moom di wane ne li ñii di wax nii waxuñu dëgg a wallahu yashhadu inna wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallaahu bokk ya'lamu buur yàlla xam ne ne innaka yow yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam la rasuluhu ndawam nga wallaahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibuun waaye buur yàlla mi xam ne yow ndawam nga mooy seede ne naafiqi lakaadibuuna ay kàcckat lañ li ñuy wax nekkul ci seen xol yi gëmuñu ko kooku nag génn na àddina ñu kontaan waaw waaw ñu kontaan allahu akbar wal iyaadu billah wa kaanu azharul istibshaara wa rafa'u ru'uusahum ñu yëkkati seen bopp yi di yuqamteku mel nii kooba waaw bi Seydina Abu Bakar Mawlaana Ibn Umar nee na mu romb sama baay nekk fa di wax loolu naan yonent bi alayhi salaatu génnul àddina jaasi nag la yoroon waaw génnul àddina du génn àddina lu dul ni buur yàlla di jeexali naafiq yi mu ne Seydina Siddiq romb ko fa ne ko ayyuha rajul inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat alam tasma'i Allahu yaqul alam tasma'i Allahu ta'ala yaqulu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa qaala ta'ala wa ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul xaalidun summa atal minbara fa sa'ida fa hamida Allaha wa athna alayhi nee na Mawlaana Ibn Umar nee na Mawla eh, Seydina Abu Bakar romb sama baay ne ko hey ayyuha rajul eh yow mii di wax laay wax mooy yow Umar ibn al-Khattab naan di tëkku nit ñi naan ku fi wax na yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina nga taq nga taqale baatam boppam ak baatam yow laay waxal déglul déglu ma ayyuha rajul inna rasulallahi qad maat sallallahu alayhi wa ma ne ndawal yàlla li génn na àddina lool ngay bañ a dégg looloo am inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat waaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam génn àddina waaw akbar ne ko alam tasma ne ko xanaa déggoo li borom bi wax alam tasma illahu taala xanaa déggoo li borom bi wax mu kawe mi li nga xam ne moom la wax ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun mooy aay yi ñu waxoon sànq suuratu zumar xanaa déggoo li borom bi wax yow Omar ba nga taxaw naan nit ñi ku la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na àddina di nga tàqale boppam ak euh, baatam déglu ma ma wax la ayyuha rajulu qad maata anna inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qad maat bi yoboo nga xam ne loolu mooy dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam na àddina xanaa déggoo li borom bi wax ne. innaka yow yonente bi alei satu salaam mayyitun kuy faatu nga wa innahum te ñoom nit ñi mayyituuna dañuy faatu ñoom kuffaar yii wa qaala taala mu tegal ci ne ko yow ayyuha rajul déglul borom bi tabaraka wa taala it xanaa déggoo fi wax ne wa maa ja'alnaa li basharin min qablika al xuld afa in mitta fa humul xaalidun kullu nafsin zaa'iqatul mawt wa nabluukum bish-sharri wal xayri fitna wa ilaynaa turja'uun allah wallahi huwa as-siddiq huwa as-siddiq abu bakr a'lamu saxaaba bi rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne ko xanaa déggoo it li borom bi teg ci ne wa maa ja'alna defuñ li basharin defaluma benn mbindeef min qablika lu jiitu loon lu la jiitu yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam alxuld masumaa defal benn mbindeef ne fi sax sax ci àddina bi masuma ko defal kenn afa in mitta est-ce boo génnee àddina fa humul xaalidun yéefar yii di la tëkku naan nañ bàyyi rek bam mu faatu mu jeex ñi nga xam ne ñu ngi lay xaar nga faatu est-ce que yow boo faatoo ñoom ñoo fii sax suratul anbiya ay 34 kullu nafsin suñu woroom teg ci bépp bakkan za'iqatul mawt dina mos dee wa nabluukum te dee nañ leen euh, teste bi sharri ci mbon wal xayri ak lu baax laa leen di natte fitna lépp di fitna wa ilayna turja'un te ci ñun borom bi ngeen di dellu mu tudd xutba bi mu tudd comme xutba bu mel ni biñ gis sànq yooyu ak li ci tegu inshaa allahu taala dinañ ci ñëw ci jataay bii di ñëw continuer ba léegi ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnee àddina li nga xam ne noonu la ca Siddiq taxawe